dana wusifa li rasulillah sallallahu alayhi wa sallam at-taylatan fa qaala hadha thawbun la yu'adda shukru waaw nee na dañoo melale yonent saa salaam at-taylatan wax naa la léeg-léeg dañ koy teg ci kaw dañ koy teg comme noonu luñ ëpp luñ koy def ci bopp wala ci mbag yi waaye nee nañ dañ koy jël sax jël ci si biir te ñaw ko mu ne dañ koo melal yonent bi alayhi salaatu wassalaam mu ne loolu de yére la boo xamante ne nii joxaguñ mooy eh, dellooguñu ko njukkeel comme si eh, du lum tere parce euh, mooy am solo gi mu am solo ñun euh, ñi santaguñ ci yàlla ci yére boobu dëgg-dëgg niñ ko war a sant waaw <laughs> léegi imaam al-Hafiz mu ne nag wa léegi mooy instant bii nii nga xam ne mooy suñu jamono yii ak après même yooyu est lu ñuy tere la parce que quand même hadis bi li mu wax surtout hadis bi ñu nekk yatba'u ad-dajjala min yahudi Asfahan sab'una alfan alayhimu at-tayalisa loolu mooy jamonoy dajjal moo tax mu ne wa innama yasluhu moo tax ne bi nga xam ne ci lañ jaaral waxu imam Ibnul Qayyim bi hadis bii day mel ni day ah, kon tay la kon lool lu tere la loo xam ne doolloy mu ñu njukkeelu <laughs> ci ndax sant ci yàlla ndax ni mu amee solo mu ne li lii yell wa innama yasluhu al istidlalu wala yuslahu wala yasluhu al istidlala bi qissati hmm, wala yasluhu al istidlalu bi qissati al fi al waqt alladhi takunu at-tayalisa mu ne li muy te lii nag amaana mooy li gën a dëgër mooy eh, ñëw rek systématiquement tere loolu euh, dëgg la tashabbuh bi qawmin dëgg la lool mais dafa am yére yoo xam ne day dem ba léegi ñenn ñi moomatuñu ko ah voilà mooy dafa nekk loo xam ne léegi daanaka ñu ñëpp foo dem dañ koy gis julli ñi dañ koy sol ñu dul julli dañ koy sol ñeneen ne ñeneen ñëpp di ko sol te mu nekk loo xam ne minimum bi day jot te tamit day fàttali war a kii waaw loolu par exemple euh, bu demee noonu. mënatuñoo wax ne lii symbole ñoom jàpp ñoom diw kese la waaw ay costume yi kenn manu la ne costume affaire tubaab la costume ñëpp koy sol foo dem léegi dañ koy sol fan nga mën a taxawee ne lii ah lii moom affaire kii la ko déet moo tax mu ne imaam alxaam na xajar mu ne lii yell kay ñu tegtaloo ci euh, xisaay yahuud yi di ànd ak ki nga xam ne nettali yahuud yi xadiis yi na Anas bi nekk ci Riyaad bi bu imaam Muslim bi imaam Ahmad rahmatullah alayhima di wax bu ñuy ànd ak dajjaal di solo noonu mooy xanaa kay li yelloon ñu teg taloo côté boobu mooy ah ñu ne nañ xaar ba jamono joojee lay la nga xam ne symbole yahuud yi lay doon yi ànd ak dajjal waa bu boobaa man nañoo teg taloo ne waa bu boobaa moom lu ñu ŋàññ la jullit ñi di soloo noon ndax bu boobaa da ngay indi confusion waaw ñeen ñi xam nañ ne ñi solo ñi ànd ak dajjal yi lay solo ba pare yow ngay soloo noonu wal iyaazu billah mu ne xanaa loolu mu ne waqad irtafa zalika fi hadhihi al-azmina alors que le fait que mu nekk symbole yahuud yi loolu dañ na ci suñu jamono yi tayaalisa moo tax am na tamit bay boroom xam-xam yoo xam ne dañ ko doon sol waaw yére yoo dañ ko doon sol tissu boobu voilà moo tax mu ne la loolu dañ na fa saara daaxilan fi umumil mubah mooy comme li ñu doon wax ci costume ak yenn yi nga xam dañ ko xame woon ñoo xam ne ñuy jullit mais léegi daanaka ñépp a koy sol léegi mu bugg mu far dugg nag ci yi nga xam ne mooy ci mbooloom yi nga xam ne dafa dagan kese waaw kon mu ngi noonu euh, euh, euh, mu ne waqad zakara ibnu abdissalaam al imaam ibn sultaanul ulamaa tudd na ko moom al imaam ibnu abdissalaam ci bi muy joxe misaalu bid'a yi nga xam ne mooy bid'a mubaaha voilà <laughs> loolu loolu borom xam-xam bari dañ naan bid'a ce n'est pas que benn bid'a rek balaa la mais bid'a yoo xam ne daa am mooy loolu yàgg nañ ko fi wax bid'a euh, bi nga xam ne mooy daa war am bid'a boo xamante ne comme rek mooy euh, liñ naan euh, farata waajib ak lu ñu sopp mustahab ak xaraam ak makru ak mubaax yooyu yëpp daa dugg ci bid'a loolu la boroom xam-xam yi ñu bari di wax comme ñoom imaam al-Hafiz Hajar ñoom amaa ah, ñoom al imaam an-Nawawi ak yeneen boroom xam-xam yu bari waaw loolu am nag ñoo xam dañ koy bañ waaye loolu taxu taxuñoo jóg voilà kon léegi nag moom bi muy joxee bidan yooyu ndax moom daa jàpp ne bidan bien sûr c'est ça bidan dafa am bidan yoo xam ne ndax dañoo dagal voilà parce que mooy bidan du mooy bu boobaa mooy loo xamante ne nii euh, mooy euh, par exemple euh, le fait que créer des écoles voilà par exemple loolu ah la boog de yeneen saa sax amuloon benn école voilà le fait que xala yi nga xam ne mooy université yi nga xam ne dañ koo def di fa jàngale ay ay ay ay kiiwu diine comme umul qura comme suñu université yi ñu am ci suñu réew yi loolu noonu di fa jàngale diine di fa xam la xam-xam yeneen saa saa loolu amul woon temps yeneen saa saa voilà ainsi de suite mooy bind ay téere hadis loolu amul woon jamono yeneen saa saa ainsi de suite yooyu comme yu mel noonu mooy loolu doxuñoo léegi mu nekkoon al imaam al Izz ibn Abdissalaam rahimahullah daal dinay tudd lu mel nii bi muy joxe misaalu al bida al mubaax bida yi nga xam ne dafa dagan mu ne waqad eh, yasiru min sha'a'ir qawm léeg-léeg mu mujj nekk loo xamante ne mandargaay ay ñit lañu seen symbole lañ waaw bu boobaa nag fa yasiru tarku min al ixlaal bil muru'a mujj nag bàyyi ko ah, mooy day nekk loom day fell ak mbañum rus waaw comme li nga xam ne moom la boroom xam-xam yi kama na nabbaha alayhi al-fuqaha anna shay'a qad yakunu li qawm mu ne mbir boroom xam-xamu fuqh yi rahmatullah alayhim yu bari ñoom dañ naan mbir mbir mën naa nekk ngir ay nit ñu xame leen ko waaw watarkuhu bàyyi ko tamit bil aksi ci contraire mooy mbir la dañu liñ la bëgg wax mooy par exemple tayaali sa bu dee jamonoy dajjal leer na yoneen saa son xamal nañu lool mooy seen symbole bu boobaa lañ ne mën nañ ko tere mais instant bi nga xam ne loolu du seen du symbole yahuudi kese mooy dëgg la ñoom ñoom noonu ñu koy kaala woonoon moom seen symbole la waaye mooy tissu bi utiliser ko ñaw ko leneen sol loolu am na boroom xam-xam yu ko doon def léegi te tamit mooy nekkatul symbole loo xam ne ku ko gis rek yow sa xel directement day dem ci yahuudi voilà mais ku ko kaalawoo moom li ñu koy kaalawoo moom de toute façon boo ko defee nit ñi seen xel day dem ci loola ah parce que xanaa ku masula gis rabbin yi <laughs> waaw ma doon la bi ñuy kii sànq rabbin parce que léeg-léeg wolof mën na bañ a xam yooyu bu dee Sénégal la nekk wala mu nekk sax France mais du xool yenn yi quoi waaw du xool yenn télé yi wala li muy xool ci télé bi loolu intéressé wu ko léeg-léeg wala la Jérusalem ñu gis leen foofu ak tamit yenn église yenn synagogue yi mooy fi ñuy nee nañ seen fi ñuy jaamoo yàlla wal iyaadu billaah yu mel noonu ñu gis leen waaw loolu par exemple ni ñu koy defe moom loolu moom defe ko noonu loolu day dugg comme ni ma waxoon moo tax waxoon nañ la hadise na Abdullah ibn Amr boobu am ñu ñi nga xam ne dañ doon wax ne moisfar du luñ tere en façon bi mu ko ñëwee woon façon boobu moo niroog bu yéeféer yi moo tax yeneen saa saram ne woon ne ko woon noonu lii taal ko bi mu ne ko ma a xam ne mu ne taal ko ndax lii bu ko sol ndax lii solu yéeféer yi la loolu dëgg la mais bu leen mbir mi nekkatul loo xam ne ñoom seen seen symbole la seen shi'ar la bu ñu leen xame loolu jullit sol ko dara newu ci voilà wallahu taala a'lamu bis-sawaab wa ilayhi al-marji'u wal ma'aab léegi xadiisu kanta xadiis sayna naa Ummu Sharik bi mu ne boobu mooy nit ñi waat naa ne dañuy fiddi dañuy daw <laughs> dinañu daw ñi nga xamante ne mooy eh, dajjaal di jëm ngir rawale seen diine bien sûr jëm ci montagnes yi di fiddi dajjaal ngir rawale seen diine loolu gi gis ne kon fitnaay dajjaal garaaw gi nga xam ne moom la garaaw comme ni ko nenti saa saa waxe ak hadith yi nga xam ne romboon nañ euh, le fait que ñu tuddoon foofu euh, te surtout hadith bi ñëw bu Seydina Imran ibn Husayn bi yeneen saa salaam di leeral que ne depuis maam Adama alayhi salaatu wassalaam ba saa di taxaw amul benn fitna bu gën a rëy dajjaal iyaazu billah loolu mooy tax ña nga xam ne ñoo résister ci kanamu dajjaal jullit ñooñee boroom bi dëgëral ah tàngewuñ topp dajaal dajjaal ñooñu kenn du leen gën waaw mooy dañuy am ay darajaat yu rëy rëy rëy rëy rëy parce que li nga xamante ne mooy eh, eh, eh, seenu pay day proportionnel ak li nga xamante ne mooy musiba yi nga xam ne ak nattu yi nga xam ne moom lañ jànkoonteel ba pare daal di ciy réussir comme dajjal ñu naan dajjal dajjal jàll fee ñu ñëw gog e maguk ñëw ñu daal di ciy jàllaat moo tax Seydina Isa gisoon nañ hadith Seydina Nawaas ibn Simaan radiyallahu anhu bi naan muy muy faxas seen bopp yu seen kii yi seen xar kanam yi ba pare di leen daral ba pare di leen wax seen manazil ca àjjana mooy seen wàccuwaay seen darajaat ya nga xam ne moom la leen borom bi daal di waajalal ndax muñ gu gi nga xam ne moom lañ def face ki nga xam ne mooy ad-dajjal al-a'warul kazzab ki nga xam ne mooy dajjaal kàcckat bii nga xam ne ab piita benn bët la yor di caaxaan ci dëkk bi kon loolu di wan kon le fait nit ñi di daw parce que tamit wax junjoon nañ la ko sànq xadiis yeneen saa saa boobu ñu gisoon ci xadiis boobu Seydina Nawaas radiyallahu anhu que ne yeneen saa saa ci boppam moo joxe instruction ne bu ngeen déggee dajjaal fenn képp ku dégg dajjaal fenn na nga ko sol waaw. moo tax ñii ñu doxe dénkaane yeneen tubaab yi saa saa noonu. waaw moom mi xam ñunu xamuñu waxoon naa la ne bés nit di nga yaakaar ne ah man de ah yaakaar naa ne bon man je ferai face quoi yi am benn estime boo am sa bopp wala noo jàpp sa bopp loolu da koo yaakaar kese waaw da nga koo yaakaar waaw boo tax gaa yi nga xam nañ naan non man moom moo wéet ak jigéen loolu man loolu man kii wu ma ah loolu man yëngalu ma ah da ngay wax lu la neex rek waaw ma ne wax lu la neex. waaw man nay xool jigéen ñi man di doon wéet ak moom man loolu c'est pas grave ah, man ça me fait rien dañ naan la loolu mooy li nga yaakaar ngay wax waaw parce boroom borom bi du wax ñi ëpp ñu gën a sell ci kaw suuf ginnaaw yonent yi alayhimu salaatu wassalaam njëkk leen koo wax waaye la le message est à tout le monde waaw à tous les musulmans qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum dhalika azka lahum inna allaha khabirun bima yasna'un tekki wa qul lil mu'minati yaghdudna min absarihinna wa yahfazna furujahunna wa la yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha banim jeexe ne yonent way saa saa waxal way ngëm yàlla yi yu góor yi ñuy sadd seenoo xef di wattu seen pëy loolu moo gën a sell ci ñoom waaw ba pare mu wax waxal way ngërum yàlla yu jigéen ñi ñoom itam ñuy sadd seenu xef tey wattu seen fëy te bu ñu wane seen taar yooyu yëpp wax ca fin ba mu ne wa tuubu ila allahi jamia tuub leen yéen ñépp dellu ci yàlla ayyuhal mu'minuuna yéen way ngëm yàlla yi la'allakum bu ko defee tuflihuuna ngeen texe te ñooñu ñooñ xam nga ñu doon ñoom Seydina Abu Bakar ñoom Seydina Umar Seydina Usman Seydina Ali Abu Hurayra Seydina al-Hasan ibn Ali Seydina la doon wax ah, la doon ak ci soxna yi soxnaa yeneen ci la rek sax atharu ak sayyidatuna Fatima al-Batul al-alamin ñooñu la doon wax ah yow bu dee ñooñu la ñuy wax lii yow après yow borom bi ne def leen la njëkk adressé mais ñun ñépp ci ginnaaw yow nga ne loolu garaawul quoi yow na ngay caaxaan wala wala iblis moo nax ah. ah surestimer sa bopp ci yoo xamante ne ni caaxaan la yow dañ naan la sax même bu doon loolu la loolu ça ne compte pas dañ naan loolu minorité la al hukmu lil ghalib wal euh, nadiru la hukma la benn kii nga naan noo man nag bon yeneen saa sam nee góor bu wéeteeg jigéen euh, bu benn góor di wéeteeg benn jigéen lu dul ne saytaane bu wéeteeg moom lu dul saytaane moo leen ñetteel noo man moom garaawul dañ naan la loolu premièrement yow loolu li ngay wax amul mais même bu ñu doon am dañ naan la loolu teggiwul ci àtte bi dara daa xaram lu dul mu nekk zoo mahram sa ko armal voilà sinon daa xaram léegi kantaa naan wóoru nga dangay ngay ñeme yàlla da koo yaakaar ñaata nit ñoo jàppoon ne loolu yëngalu leen mais <laughs> diw yëpp mais bañu jekk dañoo déraper ah voilà dañoo déraper waaw nekk ci yeneen ñoom ñoo ko am bi ñoom ñaar ñu nekkal ko ci waaw ci yeneen man nañoo nag bañ a àgg ci njaaloo waaye daal kon def nañ lu xaraam bañu laalante ak façon buñ ko def te pourtant au début jàppoon nañ ne loolu du leen dal ndax naajte tënku ci li nga xam ne mooy njàngale ñu leen saa sanam te pourtant jàppoon nañ ne ñoom wóor nañu kon yooyu la mooy sharia bu la nee eh, bul def saddan li zaria moo xam li tax waaw waaw attractivité bi nga xam ne moo am diggante góor a jigéen ñu wax la ngay bañ naan samay waay noo ko moom man maa neex rek <laughs> même bu yëw bi sax xel newu ci newu ci saytaane jekki accident waaw benn góor du wéet ak benn jigéen lu dul ne saytaane moo leen ñetteel yeneen sa la waxoon huwa waaw saytaane moo leen ñetteel te bu ñëwee lan la fay def ah xemmeem loo kii ci kee xemmeem loo kii ci keneen ki naka noonu dajaalit lool la mooy boo gisee musiba bu ci sànni sa bopp taxawoon nañ ci moo tax nit ñii di daw di dem ci montagne yi ngir rawale seen diine ñoom li ñu def loolu mooy njàngaleem yonent bi alayhi salaam waaw akbar léegi gis nañ ne bi nga xamante ne kon walillahi alhamdu wal minna loolu mooy fitna boo dégg fenn bu fa dem waaw foo dégg ay caaxaan moytul waaw ay moo fee am dansin gaa yi ñu nga fa ak ñu fa bari nga ñëw di romb sa wet ganaan boo man moom yi ma dara ah min hinda aw jaariha an laa taxulla dahra ah, an laa taxulla bi waadin xawla waadiha hmm? boo bëggee mucc ci hind mooy rek jigéen ñi bu sàggan lañ ñoo gaaw waaw jaar yi ak bokkam ya nga xamante ne ñoo sàggan les sàggan wu mën yooyee ah les sàggan gël yooyee boo ci bëggee mucc jigéen ñu sàggan ñooñee ak i dëkkandaayam ak ay dëkkandoom ak ay waasinam yi ni àndal nekk ci ci ci ci caay caay <laughs> ma ne bul wàcc benn xur wu jegeeg seen xur waaw <laughs> waaw foo dégg musiba ay fitna dawal ba ngay ami tànk waaw bari na ñoo xam ne ma suñoo naan sàngara mais ci doyadal noonu jàpp na ñoom dañoo dëgër di nekk ak naankat yi dañuy jekk bu ñuy trinquer sax duñu ko duñu ko tey bu ñuy commencer di nekk naankatu sàngara fini waaw parce que euh, euh, euh, boo ma waxee sa xarit rek ma wax la ki nga doon waaw moo tax muraqabatu al ashrar ah di ànd ak ñi nga xam ne baaxuñ da lay indi lay problème waaw del ànd ak ñu baax waaw tey tey sori fépp foo xamante ne mën naa nekk source de fitna dee ko daw waaw source de fitna jamono yi nga xamante ne nii eh, eh, eh, suñu fitna yi daanaka dangay ngay toog sa néeg yor sa téléphone fi la fitna yi bare waaw lépp loo xam ne nag mën na leen di source de fitna ci sa téléphone application boobu yoboo nga supprimer ko waaw boo ci manu la xamee nooy deme parce que man ngaa jàpp ne ah man de garaaw lii man naa ko xool man ça me dérange fekk li muy yàq ci sa diine moo gën a garaaw poson wal iyaazu billah moo tax di daw fitna dañ koy jàng ci hadis bi le fait que ñii la yanfiranna annaasu la yafiranna ci riwaaya yi min ad-dajjal voilà jëm fan ah fil jibaali ci imam Abu Isa at-Tirmidhi la yafiranna annaasu min ad-dajjal hatta yalhaqu bil jibaal moom noonu la ko ndee yaa umu umu sharik mu ne yeneen saa saa nee na waat naa ne nit ñi dinañ daw dajjaal ba ni ngay dawee dem àgg ca montagne ya léegi nag kon loolu walillahi alhamdu wal kon nañuy moytu bërëbu fitna yi waj tañ bu majalis ash-shaqa wala sayyidina alhaaji eh, di ki sayyidina cheikh ahmadul khadim alayhi ridwanul baqil qadim wax moyta ndaku leen waaw waaw maa ngeen dànkaafu mooy te da bërëb yi nga xam ne ñooy bërëbu texewekaay yi waaw waaw ndax yooyu bërëbu fitna la te nit jullit du exposer boppam ci fitna moo taxoon yeneen saa sam ne woon bu kenn laa tatamannaw ahadukum laa tatamannaw liqa al adu waaw bu leen di mëbët di ñaan yàlla di mëbët dajeek seen noon ci toolu xare waaw bu leen yàlla defee nag lool xew ngeen muñ waaye bu kenn toog naan man moom guerre rek laa bëgg jullit ñi doo yéeféer yi quoi déedéet yore saa su ne déedéet mooy nit bul euh, exposer sa bopp ci loo xam ne mën na jur fitna ci yow léegi hadith bi kon loolu la imaamu Nawawi walilah alhamdu wal minna di bi ñoom euh, indiwu ko bi mu ne fa ayna al arabu yawma idin waaye yonent bi alayhi salaatu wa salaam fa ayna arab <laughs> waaw bu boobaa dajjaal daal ak i gaayam daal ñoo ñoo ñoo ñoo gaay di leen daw ba ci montagne yi di daw dajjaal waaw boobu ana ñi nga xam ne ñooy défendre diine ana mujaahiduuna yi moo tax imaam alxaaki almubaarakfuuri mu ne nag eh, lii mooy waa idaa kaana haadaa alxaal idaa kaana haadaa xaalu naas mooy parce que Umm Sharik daa jàpp ne radiyallahu anha lii mooy xam naa lamdaay musulman noonu moo yëg yooyu ñoom ñooy daw waaye mais bu boobaa mais ana ñi nga xam ne ñooy jihaadkat yi nga xam ne ñoom ah, ñooy meral diine di défendre diine fa ayn moo tax mu ne fa ayna al mujahiduna fi sabilillah an harim al islam al mani'una an ahlihi sawlata sawlata a'da'i llah <laughs> mu ne fa kanna anhum biha mu ne lii nii eh, fa kunni anhum biha mooy lii nii la mooy ay aynal mujaahiduun waaye yeneen saa sax ana ñiy jihaad bu boobaa ci yoonu yàlla te ñi nga xam ne ñoom ñooy aar li protéger li nga xam ne mooy mbaarum l'islam wala këru lislaam ci ayu li nga xamante ne di di di di mooy ayu noon yi ñi nga xam ne ñoo koy fenq ci julli ñu muy muhaaj mujaahiduuna mais ana ñuñ boobaa yeneen saa sax ne mais ñooñu ñu néew la ñuy doon hum qalil hiina idin dañoo néew alhamdulilah man ñoo faire face comme rek <laughs> li ñu waxoon sànq yaa jooj ak maa jooj mooy manuñu faire face moo tax léeg-léeg nit ba bokk ci xeg ma nga xam say limite waaw gis nga am na ñoo xamante ni jàmbaar lañu lool waaw mais seen xamaas seen fugg da leen di dugal ci ay tooxi duuna waaw dañuy gis injustice yi xew ci monde bi ñu lii moom injustice bu toll nii non les sionistes yi par exemple ñoom nga xam ne ñoom ñooy euh, euh, ñii nga xam ne yahuud yu yées yi daan ak dajjaal ci ñoom ñoo bokk <laughs> di def suñu mbokku palestiniens yi quand même ayyadahumullah wa nasarahum waaw yal na leen borom dëgëral te dimbal loolu da ngay injustice yi ak feneen ak feneen ci kaw suuf am na ñoo xamante ne en fait am nañu mbir mi metti na leen te loolu mooy li jaaru mais duñ ci dem ak hikma duñ ci dem ak sagesse ndax nit dafa am yoo xamante ne li nit bokk na ci xam-xam mooy nit nga xam say limite li nga man ak fi nga yem li nga manul loolu dafa nekk loo xam ne préalable la ci nit ku nar a def loo xamante ni ci xikma la tegu ci xëriñteef mooy bu ma jógee di def ma xam li nga xam ne man man naa ko ak li nga xam ne ah loolu nag lottu naa ci bokk na nag ci ñàkkum xel bi yéema def loo xam ne yow da nga cee lot nga ne di nga ko sottil waaw te booy def loolu entre la nga xam ne moom man nga ko yaa ngi koy délaissé manoo ci dara waaw gis nga ñii nii buñ gisee dajjaal ak ñi mu àndal ak dajjaal ak li ko yàlla gay ak yooyu ñu xam ne ñii manu ñoom xam nañu bu baax te ne manuñoo faire face waaw léegi nag li fi sës te yonent saa salaam moo leen ko digal ku dégg ayu dajjaal fenn dajjaal fenn na ko sori na ko daw ñu doxal loolu ça ne pas dire que gars yi ay tapet lañ ñii nàngam ak nangam non non non rawale sa diine moo ëpp doole lépp fàttalakul wasiyatu Ka'b ibn Amr bi nga xam ne yàgg nañ ko fi kii ñu ngi ko doon waxaat keroog ci hadith Sayyidina Nawaas bi radiyallahu anhu muy Abul Yasari bu fitna ñëwee. sànni lépp loo yor waaye moom nga garder sa diine sa diine moom bu mu dem waaw léegi nag kanta day lakkeem du bu ma ci dugal sama loxo te yonent ma saa saa mi xam nee nañu ku dégg dajjaal fenn dawal waaw xam nañ ne fii ma faire face gis nga Seydina Isa du gisoon nañ xadiis Seydina Nawaas bi tamit radiyallahu anhu na Isa yu nee iz awha Allahu wa baynama huwa kadhalik iz awha ila Isa ibn Maryam Isa biñ nee noon muy raay xar kanamu goy ngëm yàlla ya nekkoon ak moom di leen wax seen daraja ca àjjana ya Seydina ci noonu rek suñu boroom daal di wax yu Seydina Isa ibn Maryam alayhim asalaatu wassalaam ne ko nag eh, inni man boroom bi waaw inni man qad axrajtu ibadan lii laa yadaani li ahadin bi qitalihim fa harriz ibadi ila tuur mu ngi doon ni gis nga man borom bi génne naa te damay génne léegi sama jaam yoo xamante ne kenn manu la faire face kenn manu leen a dékku waaw ngir xarit ñoom manu la ne kon nag loolu mu xamal ko ne loolu manoo ko walla léegi pourtant moo rey da jàll de mais ñii ni ñëw moom ñii moom ñoo fëy si da moom mbokk em na moom ñooñu moom ñooñu moom woppa pop bi xamal ne ko kooku waxuma la yow kese mais kenn manu la faire face ñoom léegi lu mu ci teg fa harriz kon dawal nga làq ibaad yi sama jaam yi ànd ak yow ila tuur ci tuuru Sina ci Sinaay lii la mooy mooy nabiyullah isa alayhi salaatu wasallam mais borom bi xamal ne ko lii mënoo ci dara léegi boo mënoon dara ci mbir est ce que da dem di fa exposer sa bopp noo fa harris ibadi ila tour leen foo xam ne ñoom duñ leen mën a jot jeex na lii mooy xikma lii mooy sagesse waaw lii mooy xikma lii mooy sagesse mais c'est ak foofu wala on fait yeneen saa salaam jàng nañ siiraam gis nañ dundam mais bi mu nee Makka waaye kam min mbon moo doon xew Makka ñaata injustice moo doon am Makka laa wax waa Quraysh di def lu leen neex paayu Makka yu réew yi ak ni wayu ak tooñaa tooñ gi ak tamit niñ doon tooñi way ngëm yàlla yi ba ci moom yonent may sa saam sax épargne wuñu ko mais est foofu bi saxaaba yi ñëw ku ñëw di ka di wax naan ndax daw ñu ñaanal yàlla bu dimbal ñu xadiis seen al xaba Xabbaab ibn al-Aratti radiyallahu anhu yeneen saa mer bi ñuy fekk ci suufu ci kaaba gi noonu di ko jàmbat tara yi nekk li leen waa Quraysh dem ndax doo ñu ñaanal yàlla mu dimbali ñu yeneen saa salaam mer parce que daa xam ne Makka gi ñun mënuñoo faire face loolu xikma la mënuñu fii ñun ay minorité lañ. dañoo néew doole fii te bariwul kon nag loolu mooy xikma bu mu ñu jàngal jamonoy faiblesse bu ngeen ci newee il faut ngeen demee sagesse pas demee rek sa xol saaba yi doon mer ñëw wax yoneen saa saam yoneen si baalay saa saam daal di leen dalal kii leen waaw leneen bu dee diine jii moom sa yablu waasa diin dina àgg fa ko borom bi kii waaye kéen da ngeen a walaa kin nakum tasta'jilu neen da a yàkkamti ñun nag loolu ñu bari ci ñun looloo ñu dal waaw injustice yooyu yeneen saa salaam dal jàngal nit ñi dal waaw te boo dalee mooy injustice yaa ngi continuer di ama mais c'est pour faire autrement xam ne lii manuma lii du lu ma man ma def yi leneen lu ma man loo xam ne ci laay amee ngërëmu yàlla mais pas nekk di jël sama bopp bi di ko daj di ko mbëkk ci buntu boo xam ne xam naa ne manuma fee jaar ah maa ngi mbëkk ba sama bopp bi ne këllët ma wadd diyee waaye du tee affaire di continuer loolu du xikma du sagesse waaw waaw mënuñu nekk ay minorité ci monde bi jullit ñi gis nga ni ñu mel suñu xaal injustice bu mel ni missionniste yi def yow nga ne léegi ñun ñii ñun ñii nii man nii di wax yaw ñii dégg ñun ñii daje fee ci jàkka sàngam wala li ñuy daje fee ci affaire noonu ñun ci suñ bopp ñoo ko mën a régler nan lañ koy régler ñun ñoo koy régler ñun ñun ñii ñoo koy régler ñun wallahi li koy régler yàlla teg ko suñu loxo waaw kullukum ra wa kullukum mas'ulun an ra'iyati lu mu wax ku nekk ci ab sàmm sàmm bu nekk des na ko laaj lañ ko sàmmloo waaw fal walidu raa waaw gis nga waajur wi sàmm la waaye muy tudd xatta ndaw si sàmm la ci këru boroom këram hatta booy bii liggéey ci kër gi mi ndaan mi boo xam góor walla jigéen sàmm la waaw ala mali sayyidihi waaw ku nekk ra wa kullukum ra wa kullukum mas'ulun an ra'iyati gis nga jaam lan mooy responsabilité wala booy bi wala kiy liggéey ci kër gi nga xam ne dañuy ñëw salaire la fi am di liggéey di nettoyer lan mooy responsabilité am mooy mu nettoyer kër gi sax waaye gis nga bu kër gi ñàkkee dépense kenn du ko laaj loolu du responsabilité bu kër gi toogee añuñu kenn du ne yow mii nga xam ne yow yow yaay yaay yaay yaay yaay kër gi di di di di ménage di def ménage bi lan moo tax kër gi amul añ kenn du ko laaj lu tax duñ ko ko parce que loolu du affaire waaye waajur wi bu dee moom moo yaanaani sàggan ba ay doomam nar a fande kooku moom lañ koy laaj voilà ndaw si bu daal di sàgganee këru borom këram ak yooyu loolu kenn du ko laaj mbindaan mi kenn du ko laaj borom kër gi moom lañ koy laaj léegi nag gis nga lii xis ala zalika gis nga ñun suñu àddina bi c'est ça te yoneen saa salaam mooy mooy njàngalem dafa leer quoi am ñoo xam ne dañuy ñëw nag bëgg jaxase lépp waaw ñi nga xam ne xamuñu ñu am nag problème de conscience ñu leen déggee après dañu xam lu ñuy def tay waa ji daay sax comme ay coup de marteau lu ma dóor ndeke coup de marteau yooyu waru ko woon a dóor soit moom moo comprendrewul njàngale ñu leen saa sam dëgg-dëgg responsabilité yi c'est bien défini moo tax Seydina Abu Saïd al-Khudri radiyallahu anhu bi mu naan yeneen saa sam nee na man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi fa in lam yastati' fa bi lisaanihi fa in lam yastati' fa bi qalbihi wa dhaalika ad'afu al-iimaan hadiis ne sax imaam Muslim ah mu ne yonent bi alayhi salaatu wa salaam nee na man ra'a minkum munkaran képp kenn ci yéen ku gis na ko sudul noonu ah na ko effacé waaw na ko euh, nekk koo xam da koy soppee loxoom mais loolu kat lay wax kan moo am responsabilité di soppee loxo mooy koo xam ne daa yor nguur wala sa këru bopp waaw kay te sa këru bopp sa loxo manoo ci lépp manoo lépp ki yàlla teg pouvoir ci loxoom kooku mooy soppee mbiri loxoom wala sa biir kër te sa kër sax man nga defee sa loxo du lépp nga mën a sa dox fa in lam yastasa boo ko manul mooy bokkoo ci autorité yi lay tekki bokkoo ci ñooñu borom bi teg seen loxo ñu soppee mbir yi ak seen loxo wala domaine boo xam ne yaa koy gérer yaa koy autorité man faa exercer fa in lam yastasa bu dee manoo ko fa bi lisaani làmmiñam waaw ci ay teggin wane ne ah lii de warul wane deme nii kooku kuñ koy wax bala nga ne lii nii jaaduwul foog nga xam ne lii jaaduwul ak ay dalilam mooy boroom xam-xam bi wala ki nga xam ne àggul boroom xam-xam ne xam ne lii baaxul waaye bu mu dugg ci benn dalil na ne lii baaxul waaye nag boo bëggee lu ci leer demandeel diw waaw loolu mooy boroom xam-xam bi ak ki nga xam ne xam ne lii baaxul waaw kanta ki nga xam ne dafa réer xamul sax ndax est lii baax na am baaxul kooku nan lañ mën a ñëwee di ko ndax di ko responsabiliser ci mbir yi non fa in lam yastati bu dee àggoo yi yëpp amoo yi yëpp daal dina lay tën ak léegi la nga bëgg jël yoo xam ne autorité ko war a dindi nga ñëw pois ma ko ne man di ma incriminer man population bi man ki nga xam ne kenn laa rek ci waa réew mi ci ñu ñu jiite déedéet affaire bi lay sa hada kadalik mbir mi du noonu lay demee waaw moo tax lii dafa am solo yeneen bi sa salaam lii nga xam ne moom la Ummu Sharik bi ñu nekk li nii dafa am solo waaw la yafirranna an-naasu mina ad-dajjaali hattaa yalhaqu bil-jibaal qaalat ummu Shariik yaa rasuulallah sallallahu alayhi wa sallam fa ayna al-arabu yawma'idhin qaala hum qaliil mooy dañoo néew mënuñu faire face loolu la moo tax ñuy daw di laqatu ji moo tax yeneen saa salaam ci boppam mooy mooy hadith bi ñu lay wax sànq ba léegi mu nekk ku dégg dawal parce que xam ne ne yow mënoo faire face waaw ñu bari ci nit ñi mënuñu faire face. su nee na nga nit ki lay jàpp ne moom mat na ñu dem mu laal dana mu dem topp bokk ci ñi ko topp kon nañu seetaat vraiment il faut qu'on étudie sérieusement njàngalem yonent bi alayhi salaam ba ñuy bañ a dugg ci ay giraawaali wala ay yoo xam ne ndax suñu yéene kenn waxu ko kenn neewul yéene kooku baaxut mais yéene ju baax kese doyut day tegu ci njàngalem yonent bi alayhi salaam waaw yéene mooy moteur mais fi li lay guider ba sa moteur boobu mamm fas woowu mamm nga xam ne moo lay jox force de de fer la koy cadrer nag mooy njàngalem yeneen saa saa man ngaa jàll foo xam da ngay jàpp ne yaa ngi defar ndeke yow yaa ngi yàq kon nag yal nañu boroom bi ubbi suñuy bët xamal ñu xam-xamu yonent bi alayhi salaam xamal ñu déggloo ñu diine waaw bari na yenn erreur yu bari yuñ def waaw bu kenn ni ñoom diw bàyyi sa bopp ñun ñëpp waaw nañ mel ni saxaaba yi radiyallahu anhu waaw gis nañ keroog Uhud bi li xew xewee Seydina Ali ibn Abi Talib bi ma xoolee gis ñu naan dégg ñu naan ci biir xare bi faat nañu leen saa salaam ma ñëw xool ci ñu ñu faat gisuma ko ma ne wallahi laa yafir yeneen saa salaam du daw xam naa. li xew mooy borom bi tabaaraka wa moo ko yëkkati ndax li ñu fi def te pourtant moom bokk na ci ñi def keroog est que ña ne woon ca montagne ba ci la bokkoon déedéet te pourtant du ña ne woon ca montagne ba ñëpp waaye ña ci teggi ndigalu yeneen saa saam jàppe ko neneen du dañ koo def siamaa ña jàpp ne loolu waxin la woon yeneen saa saam doon bu leen wàcc voilà boobu mu ñu doon wax bu ñu wàcc loolu c'était rek pour wan ñu ne fekk xeex bi jeexul te lii jeex na waa Quraysh ñi nii daw ci Euh, suufu Uhud di tasaaroo ko tafarruqil jurfan comme ni kaña yu tasaaroo wee tasaaroo kon jeex nañ wàcc ba mu ñëwee di wax neewul li ñële def dana ñun li ñu def la xamaan na xam naa la yàlla mere ñu daal di ko yëkkati waaye yoneen saa sam du daw kon nañ ne ñun ñëpp ñoo def erreur ñun ñëpp wa tuubu ila allahi waaw <laughs> wa tuubu ila allahi jami'an ayyuhal mu'minun allahu akbar